لنا حبل من الأرض للسماء borom bi subhaanahu wa taala dafay wax ci alquraanul karim wa ismaila wal yasaa wa yunusa wa luuta wa kullan faddalna ala alaalamin ak ismaila ak al yasa ak yunus ak luut te ñoom ñépp defal nañu leen ngëneel ci kaw waa àddina si mu dellu waxaat ne wadkur ismaila wal yasaa wa dal kif wa kullum min al axyaar fàttalikul ismaila ak alyasa ak sulkifli ñoom ñépp ay tànneef lañ yonente yàlla bii di alyasa alayhi salaam mbokk yi téere yi nga xam ne ñooy delluwaay ci ahlu sunna wal jamaa li ñu ci indi ci dundam bariwut ba tax na li ñu ci mën a jàpp mooy ne alyasa yusuf alayhi salaam mooy maamam ibrahima alayhi salaam di maamaatam ni ñu ko gisee woon ci li Alyasa mooy yonentab yàlla bi nga xam ne moom la yonentab yàlla bii di Zul Kifla alayhi salaam wuutu ca liggéeyu atte ga mu doon atte ci diggante nit ñi. Alyasa alayhi salaam mu ngi ñëw ginnaaw Ilyasa alayhi salaam yàlla yónni ko ca xeet wa mu yónni woon Ilyasa alayhi salaam mu dund ca biir aw xeetam diir ba soob borom bi subhaanahu wa taala di woo nit ñi ci wéetal yàlla ak topp yoonu Ilyasa alayhi salaam ak i atteem. noonu la dundee ba ni mu génnee àddina yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp te gërëmal ñu ko allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain قلوب الأمناء حبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين